masalaam sol soie ak masalaam sol yére boo xamante ne dafa am ay mbiru or xaalis waaw boo xam ne dañ ko boroode ci wàllu xaalis waaw loolu lañu boroode ah jël tëgg lu mel ni comme xaalis xam nga gaa yi léeg-léeg nga gis gaa yoo xam ne dañ koy sol jàpp ne fii mu ne ñooy playboy yi ñooy lay jëf seteur waaw sol loo xam ne day briller waaw dugg ci benn Lamborghini di brieeg yooyu nag di romb wala benn Ferrari yi ne dul tul jàll xam nga gars moom yooyu dañ koy am ngir ngir appâter les les kii quoi ak tamit wane seen am am ak seen doole mais loolu lay sa bi quwwa <laughs> kooku moom moo raw man jarra saw ba hoo xuyalaa kooku moo raw ki nga xam ne day xëcce yéreem yi di leen kii waaye ngar gistal yére yi buubu mu yor ngan di daamine ngan di yére yu buubu di leen xëcc nag waaw di def nii nag di yëkkati mbagg yi nag waaw fu mu dox ñaari yoon kiiwaat defaraat kaala gi xool waaw xuyalaa bëgg ngistal kese ak réyréylu gaa yi buubal seen yére yi bu ñuy wax ñu naan defuñu ko ngir lool seen wax ji ñu ne defuñu ko ngir lool looloo yone ni looloo tax wal iyaadu billaah yonent bi sallallahu alayhi tere nga ko naan ma yow garaawul kama taxta al kaabay ni fa fi naar lu ne ci suufu kaabay nii fa fi waaw ñun nag daanaka ñi ñuy ñi ñuy askanale diine gi sax ci sëriñ si ñoo dàqa ñàkk lu jaar yoon waaw fu ñu soloo nga xam ne soit xamul xadiis xamul alquran xamul xadiis xamul njàngalem yonent bi alayhi salaatu salaam sol loo xam ne presque <laughs> dangay foog ne waa ji xanaa ñetti nit ñu la dugal ci biir alors que moom képp la mu jël place yu bari ba pare ñu naan gaay yi ifsaxu a majalis yi ah dinañ ifsax ndax yow boo soloon lu normal ah gaay ku ne dinañ mën a toog léeg-léeg sax ñu ne leen une chose sa waay jóg leen parce que place yu doyul alors que mënoon na doy ni ngeen soloo la rek waaw moo taxit boo. boo newul ci sunna da ngay non seulement sonal sa bopp mais da ngay sonal ñeneen ñi ci des quoi loolu la suñu borom def ñàkk nekk ci sunna moom coono ngir borom la waaye coono la ngir képp koo xam ne day nee ak waaji <laughs> walla iyaadu billaah léegi nag ñu waroon a ñëw kon ci masalaam mais yére yooyu noonu mais yonent bi aleyhi salaatu salaam yu mel noonu da ko doon tere mais lan moo tax kon ñu koy jox kado mu jël Ukaydir jox ko ko mu jël xam nga ci riwaay imaam ibn Sa'd bi da ne woon o euh, Seyna Xaalid moo ko nangu ci Ukaydir fastalabahu Xaalid min Ukaydir thumma arsalahu ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qabla an yatasila sariya al jaysh ila rasulillah lool lañ ne nag loolu daa dëgërul dane yonent bi alayhi salaam dane Seyna Xaalid moo ko nangu ci Ukaydir bi mu ko nangoo ni mu def mu daal di koy yónnee jox yónnee ko moom Seydina Xaalid yonent bi alayhi salaam avant moom muy àgg avant muy dem bay àgg ci yonent bi alayhi salaam ba mu demee nee ca duumatul jandal loolu lañ la nag loolu la fa wéeru la loolu wéeru li wér mooy li nekk ci saxiix yi Ukaydir ci boppam moo jël mbir mi jox ko kado yonent bi alayhi léegi nag wax ji wax ji mooy ana yonent bi aleyhi salaatu salaam da doon tere sol suwaa waaw da ko doon tere yonent bi aleyhi salaatu dafa tere góor ñi di sol suwaa waaw léegi kon nan la fa demee noonu way la mu doon tere ñu koy jox kado muy jël hmm? ndax dinañ ñëw ci kii bi euh, euh, euh, parce que wala ndax da wax ne fan la ko tere ñu ne la moom ci boppam yonent bi aleyhi salaatu salaam moo doon wax ne lii nii soit dafa nekk loo xam ne lu ñu lu xaraamal la jigéenu góori xeetam mais dagan na ñi nga xam ne mooy jigéenu xeetam waaw loolu la moom de loolu la doon wax ne woon dafa xaraam ci jigéenu xeetam waaye dagan na jigéenu xeetam waaw léegi nag naka kon léegi lay lay lay nangoo loolu dañ naan la am na riwaaye yuy wane ne en plus la waxoon Seydina Omar ba mu naan ko ay jëndal soie bi utaarit di jaay <laughs> mu ne mu ne ko mu ne ko inna hada hein gis nga affaire bii man laa xalaaqa lahu waaw gis nga lii ku koy sol mooy ki nga xam ne amul benn cër ci yàlla amul benn cër ci àllaaxira nii ci àddina waaw innama yalbasu hada man laa xalaaqa lahu waaw koo xam ne amul benn cër ci àddina ca àllaaxira ak àddina moo koy sol ma ne waaw parce que Seydina Omar radiyallahu anhu dafa génn ah ànd ak yonent bi saa ci buntu jàkka ji loolu dañ ciy jàng ne jaay ci buntu jàkka mooy daan door waxuñu nga ñëw taxaw ci biir jàkka ji fa jaay loolu yonent bi alayhi salaam da koo xaraamal si hadith sayna Abu Hurayra ne ci sunan ka sunani Nasaa'i nee na bu ngeen gisee idaa ra'aytum ar-rajula ar-rajula yabta'u fil masjidi yabi'u fil masjidi faqulu lahu laa arbaha tijaaratak muy hadith bu wér yonent bi alayhi salaam ne bu ngeen gisee kenn di jaay ci jàkk ji jàkk ju man ju doon hein faqulu lahu nee leen ko nee leen ko laa arbaxallaahu tijaaratak yal na bu yàlla tonal tonew yal na bu may bénéfice sa jaay mi ngay jaay mooy yal na mooy rek yal na nga perte mooy mafhum bi yal na bu ci ab bénéfice mooy yal na bu jar te boo fi jógee yal na bu mu jar feneen voilà ndax innal masajida comme la mu waxoon taw waa jafa doon seet lu réer ñëw naan daa am lu lu ko réeral di ko lu mu réeral ñëpp naan day seen gëlee moom di laaj ay mais yéen gisu leen sama gëleen fii yo yonent laayu saar-saam ne laa raddahu llahu aleyk na la bu ko yàlla ilayka bu yàlla na bu la ko yàlla delloo ndax innal masajida lam tubna li hada gis nga makaarimul axlaq xam nga loolu lu la waaye joo xam ne am na lu mu réer la ñëw di ko seet gëléemam mu ne ko yàll mu ne ko yàll na bu la ko yàlla delloo loolu ko waxoon ñu ne nii xoolal rek imagineel bu ko kenn ci ñun waxoon ah ñu naan eh, kii mooy dañ koy sikkal alors que kooku lim def noonu la ah lim def noonu la ndax kenn du def lu gën lu yonent ma lay saab saab def te du wax te dane bu ngeen gisatee kuy ci wax leen ko loolu rek laa raddahu llahul aley bu nee leen ko ku fiy seet dara ci jàkk ji nee na ko yàlla bu leen ko yàlla delloo ndax innal masajida lam tubna li hada kenn na leen tabaxul jàkka yi hein ngir ñu leen di hein ngir ñu leen di bi binduñ leen woon ngir lii quoi voilà buur yàlla taxawalul jàkka yi ci kaw suufam si ngir loolu voilà kay jeex na mu ne ki waa jaay nee leen ko laa arbaxallaahu tijaaratak yal na bu yàlla may bénéfice sa njaay mi mhm. moo tax erreur bu rëy la mosquée bi bëgg am xaalis ñu ne léegi nañ defar ay yu ñuy jaay hein di ko jaay ci biir mosquée bi bu àjjuma jotee yi ñuy jaay ñu exposé ko ci kuuru jàkka ji ndax kuuru jàkka ji day yor àttee jàkka ji bu ngeen ko bëggee jaay génn leen ci biti comme Utarid mi ta xadis mu ngi ci Saxiixayni yoneen yoneen ci aleyhi salaatu salaam moo xam nag ay ay lu man di doon ay lekk la yuñ defar di ko jaay ngir am luñ ci am daal di koy jàppalee defaru jàkka ji comme ni nga koy gisee ci réew mi fii France loolu lépp ci yem ah non loolu lépp ci yem loolu ah, loolu dañ koo xaraama la ah. kenn du jaay ci biir jàkk waaw ndax innal masajida lam tubna li hada Seydina Omar radiyallahu anhu kon dafa gis benn waay buñ naan Utaarid hein muy jaay mu dafa génn Yonent bi sallallahu ci buntu mag ci buntu jàkka ji mu daal di gis ku fay jaay mu ne yonent bi salaam waa ji nag Utaarid la tudd mooy waa ji doon moom da doon wër di jóge ci euh, pays euh, kuffaar yi te ñoom Kisra ñooñu doon fa jële yére yu baax am na sax am na ne moom Kisra ci boppam moo ko mayoon moom Utaarid léegi nag bi mu ko ko euh, mu koy jaay nag. ñëw di ko jaay ci buntu jàkka ji mooy ci biti jàkka ji am na boo xam ne dana ci marché bi ci marché bi mais benn la parce que marché bi marché bi dafa taqaloo woon ak jàkka ji tuuti mooy jegewu ko da ko da ko soriwu ko woon léegi nag loolu moo tax mu ne yonent mi alei satu salaam ah waaye lii de boo ko jëndoon moom ba mu gisee loolu mu ne ah waaye yonent mi salaam affaire bii nii Utaarid ibn Haajib di jaay de ah nga xam ne diibaaj la de kii suwaa diis boobu la ta baax waaw lii de mu ne mu ne yonent bi alei salaatu salaam ala ashtarihu laka ya rasulallah am na ceneen riwaaya comme ni ne ci riwaaya imaam at-Tabaraani bi nee mu ne mu ne yonent bi alei salaam mais est-ce que duma ko jëndal ah lu tax am na ci nag ci riwaaya yu yeneen yi dane moom yonent bi alayhi salaatu salaam la ne ko boo ko comme ne Sahihayni Seydina Omar radiyallahu anhu ne yonent bi alayhi salaam ne ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam law ibta'tahaa talbasuhaa lil wafdi id wal jumaa waaw mu ne yonent bi alayhi salaam comme ne ci Sahihayni wa huwa fi Sahihayni mu ne ko mais yonent bi alayhi salaam lii de boo ko jëndoon yére bii bu ko defee nga koy sol ngir délégation yi ñëw mooy wufuud yi waaw <laughs> yo arab yi di ñëw ci yonent bi alayhi salaam di ñu dem ñëw yonent bi jaa nasrullahi wal fathu wa ra'ayta an-naasa yadkhuluuna fi diinillahi afwaajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana mooy zamanul wufuud fi sanati taasi'ati léegi wax naa la la ma la doon wax naan la mooy lii nii may wax boo ko boo ko boo ko boo ko defee relation ak la ma la woon am na buntu bu rëy rëy rëy après buñ paree ci ghazwatu Tabuk ci njàngat yeeg yooyu bu ñuy ñëw mooy lii mooy wufuut yi <laughs> voilà mooy délégation yi nag li isa a di wax foofu war ay tannaasa nga gis nit ñi yadu xoloona di def ay délégation délégation di dugg fii diinillaahi ci diine yàlla ji afwaajan def ay mboolooy mbooloo ah insha allah wufuudi les délégations mun na ko nag ah boo ko jëndoon de bu ko defee nga koy sol bu délégation yi ñëw waaw ah wal jumaa ak ajjuma yi voilà ak am na ci yeneen riwaaye comme ni ne ci Muwatta ci iid yi waaw ah boo ko soloon de utoon ko ci nga xam ne danga koy jënd yére bii rafet na de yonent bi aleyhi salaam waaw boo ko jëndoon de moom bu ko defee bu délégation yi nga koy sol ak tamit pour àjjuma yi wala ak feet yi ak bés yu mel ni moom waaw léegi nag eh, yonent bi aleyhi salaam eh, ne ko innama yalbasu hadihi man laa xalaaqa la ne Seydina Omar non c'est que ñiy sol yére bii nga may proposer ñi nga xam ne amuñu benn cër amuñu benn amuñu dara amuñu benn benn lu ñuy es lu ñu war a espérer fa yàlla yawmal qiyaam ñooñ ñooy sol yi waaw innama dëgg-dëgg yalbasu day sol hada lii man koo xam ne laa xalaaqa la hoo amul benn cër ca yàlla waaw kon leer na te diibaaj la woon xariir la woon xoolal euh, léegi bi ko yonent ma lay saar saar waxee loolu Seydina Omar après ñu toog quelques jours wala ak jamono daal yonent ma lay saar saar ñu indil ko yu mel noonu mooy même tissu bu mel noonu am na ci benn riwaay da ne Utaarid ibn Haajib ci boppam moom moo ko jaay Seydina moom moo ko may yonent bi alayhi salaam parce que kon loolu ñu koy kiiyee mooy daf ko jaay da bi jarul waaw jaar affaire bi jarul après mu jël ko jox ko cadeau yonent bi alayhi salaam am na nag yeneen yu ne déedéet yeneen riwaay yu ne ukay diru duuma. Ukaydir ci boppam moo yónni yonent bi alayhi salaatu salaam mooy kon Ukaydir soit muy même nettali bi te loolu nag li muy gën a niru mooy peut-être que Ukaydir bien après tamit da doon yónni yonent bi alayhi salaam ay cadeau moom ci boppam moo ko yónni yonent bi alayhi salaatu salaam yónni ko ay yére soit mën na nekk muy xew-xew bële Tabuk après mooy Seydina Omar avant ñuy dem Tabuk la lool xewoon. biñ demee Tabuk mu yor yooyu après mu ñëw yónnee ko Seydina Omar waaw sauf que boobaa dañ naan kon dafa xaar ba ñëw Medina doo koo yónnee moo tax amaana euh, que ne affaire bi dafa nekk ne yonent bi aleyhi salaatu salaam après la lool waaw am na nag yeneen riwaay yoo xam ne préciser wuñ fi ñu jógee dañ ne rek utiya rasulullah bi xulalin dañ ko indil ay yéere yoo xam ne ci choix la ci choix fa ba'atha ila Umar bi hulla mu yónnee benn benn ci yére yooyu yu bari la woon nag mu yónni benn bi Seydina Omar wa ba'atha ila Usaama beneen bi mu yónni ko Seydina Usaama te loolu boo demee ci riwaaya ah, yu boo demee yii yëpp ngi sax imaamul Buxaari yi hmm? am na yoon ñu ngi ci Muwatta u imaamu Maalik daanaka mooy cosaan bi ah? léegi beneen bi mu jël benn jox Seydina Omar kon yónnee ci moom beneen bi mu yónnee ci Usaama ibn Zayd am beneen beneen bi mu yónnee yónnee ko kan Seydina Ali ibn Abi Taalib waaw léegi nag Seydina Omar affaire bi dikkal ko biñ ko joxee soowaa bi rek mu daw dafa def li ngeen ya <laughs> yonent mi aleyhi salaam keroog wala barki démb wala démb rek la lii nii kenn du ko sol mooy ku amul cër ca yàlla waaw moo koy sol inna innamaa yalbasu hada man laa xalaaqa lahu koo xam ne amul benn cër fa yàlla kooku moo koy sol ah mu yónnee ma ko lam ma ne woon du ma ma ko dee jënd ko mu ne du ko jënd ndax lii ki koy sol mooy ko amul cër ci yàlla mu yónnee ma ko <laughs> Seydina Omar daw ci saasi ñëw ci yonent bi alei saatu salaam ne ko ah kasawti niiha wa qad sami'tuka taqulu fiha ma qultu ne ko ah yonent mi aleyhi salaatu salaam nuyoo ñëw toog ah mais yonent salaatu salaam lii da ma ko yónnee ngir ma sol ko ginnaaw bi ma déggee nga wax ci yére bu mel nii soit liñ ci wax ah yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko <laughs> innamaa na ah ba'astu biha ilayka li tabi'aha aw taksuha mu ne ko déet waxuma la nga sol ko de yónniwuma la ko ngir nga sol ko dama la ko yónnee ngir nga jaay ko am ci xaalis waaw mooy ndax jaay ko dagan na suwaa jaay suwaa dagan na mooy man dama la ko yónnee ngir suwaa nga jaay ko walla nga solal ko keneen mooy koo xam ne dagan na ci moom jigéen ñi voilà ndax ñoom dagan na ci ñoom mu ngoo <laughs> waaw ci riwaay imaam ibn Ishaq imaam ibn Ishaq soloon na xadiis bi mu ne <laughs> muy ci Sunan Nasa'i rahmatullah alayhi mu ne imaam ibn imaam ibn Isaaq dane moom ci riwaayam nee na Seydina Omar nee na waaye ba ma as li ma ngeen tibale ko woon jëndal mu ne lii ku amul benn cër ci yàlla moo ko jënd ko waa yawmal qiyaama ku amul dara fa yàlla moo ko jënd nee na mu mu yónnee ko quelques jours bu lu mel noonu nee fa xarajtu fazi'an fa qultu ya rasulallah sallallahu alayhi biha ilayya wa qad qulta fiha ma qult ma tiit dama ko jox xool ñu ne ma yonent ma lay saab saab de moo la jox lii <laughs> mooy dafa def <laughs> rapprochement kon le fait que ma lay saab saab ne kii ku amul cër koy sol ba pare mu jox ma ko ah mbaa kon man Omar damaa amul ab benn cër fa yàlla boog <laughs> mu daw kay nii na ma téet daw ñëw wax yonent ma lay saab saab ne ko ah da yónnee lii ci man ginnaaw bi ma la déggee nga wax ci lii li nga wax yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko nag ne ko déet yónniwuma la ko ngir looma ah, <laughs> ngir nga sol ko li tusiba biha comme ni mu ne ci yeneen riwaaye imaam al Buxaari yi ngir nga ame ci xaalis ngir boo ko jaayee tabi'uha wa tusibu biha xaajate waaw ngir nga jaay ko am ci loo xam ne mooy lan cay amee nga man cee faji sa aaju lool la waaw ci riwaa imaam ibn Sa'd biñ la wax sànq hein boo euh, kii beneen riwaay boo am imaam al-Bukhari yëndu na ko dana lu tusiba biha maalan ngir nga am ci alal waaw kon nag affaire bi mu bokk ah, kon looloo tax yonent bale saa saam jox ko ngir mu sol ko mais ngir mu suwaa mu solal ko ay jigéenam wala mu jaay ko am ci xaalis parce que jaay ko dagan na waaw léegi loolu benn affaire la mais gis léegi Seydina Ali nag away <laughs> Seydina Usaama ak Seydina Ali da leen téwél Seydina moom ni ko ni mu ci sax yi tamit moom dane <laughs> man affaire bi ba ma dikkalee yonent bi alei salaatu salaam <laughs> kasaani rasulullah kasaani nabiyu sallallahu alayhi wa fa xarajtu fiha fa ra'aytu al-ghadaba fi wajhi fa shaqaqtuha bayna nisaa'i mu ne yeneen ci bari saa saa dafa ma yónnee yére boo xam ne ci soie boo xam ne pur waaw léegi bi ma ko yónnee man nag ma sol ko mooy Seyna Seyna Ali ne nee man ma sol affaire parce que bon comme que lañ ma ko yónnee moom xam naa moom yëgul woon ne c'est lii dañ koo xaraamal ci góor ñu kon dañ ko xaraamal parce que le fait que yonent ci bari saa yónnee ko nee na ma sol ko nee na fa xarajtu fiya ma sol ko nag génn bi ma gisee yeneen tibari saab gis ma mu ne fara ay tul fii waj yi maa ngi liir ci xar kanamam bi da dafa mooy ma gis ne daf ma dafa mer quoi naka gis rek ma xam naa ne maa mu mer loolu moom c'est sûr <laughs> parce que dama koo sol fa xarajtu fii yaa ma génn fara aytu ba ma gisee yonent bi alei satu aytul ghadaba fii wajhihi ba gis mer mu mer may lire la colère sur son visage alayhi salatu wassalaam ah ma xam nee nag ma gaaw é dellu kër ga fa shaqaqtuha bayna nisaa yi ma daal di koy jël daal di koy dagg séddale ko sama sama soxna yi sama sama jigéen ñi sama jigéen ñi ndax benn soxna la amoon jamono yi am na ci yeneen riwaaya yoo xam ne ñoo leeral mir yi hein Eh, yoo xam ne yonent ma lay saar saam ci boppam moo ko ne man joxuma la ko ngir nga sol ko ah waaw dana Seydina Ali joxuma la ko ngir nga sol ko waaw la woon yére bi ngir nga sol ko waaw am yeneen riwaay dana ko léegi kon demal nga daldi koy dagg nga séddale ko Fawaatimi yi mooy fa sa Faatima yi nga yor <laughs> am na nag ci riwaay xam ne comme yu nekk ci saxiixu ci ci euh, sunanu imaam an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi mu ne moom Seydina Ali ci boppam nee na ba ma yoneen ba ma gisee sol yére bi génn yére suwaa bi ah yonent ma sa ma ku ma ñëw jàpp ne ah ma defar ko sol toog ni ma ñëwee rek gis mu mer farajaatu ila fatimata fa shaqaqtuha ma daal di daw gaw dellu ca kër ga dem ci sama soxna sayyidatu Fatima bint rasulillahi alayhim salaatu wasalaam alayhima salaatu wasalaam nee na fa shaqaqtuha ma daal di koy dagg waaw fa qaalat ma ne ko mu ne ma mais maagaa jite bii loo dikke nii lu tax ñëw di dagg yére bi nga soloon qultu ma ne ko nahaani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an lubsiha falbasi falbisiha waksi nisaaki waaw nee na ma ko ah ndaw yàlla moo moo ma ma sol ko waaw nan la xame ne moo ko teg mooy gis na mer gi gis na mer gi ci xar kanamam mooy kon kii mooy yonent ma la sa sam kontaanul waaw foofu lañuy xamee ne tamit bokk na ci liy wane ne sunna ya lool dafa am solo ndax yonent ma la sa sam bu bàyyi woon noonu mooy dañ ci xame ne baax na Seydina Ali li tax mu gis mu mer rek mu daw dem gaaw euh, séddale ko soxnaa bi sayyidatu euh, Fatima naan ko mais lu la fi lu tax radiyallahu anhuma lan moo tax nga ñëw nii loo tax nga ñëw si mu ne ko ah naha rasul nahani rasulullah sa baay di yoneen daw yàlla li kat sallallahu alayhi wasallam moo ma tere ma sol kon nag yow mii sol ko te nga solal ko sa jigéen ñi mooy xam na ne jigéen ñi moom garaawul waaw mais amaana sa Seydina Ali xamoon na ne mbir mi dafa xaram mais le fait que yonent bi alayhi salaam ci góor ñi mais le fait que mu yónnee ko ko mooy ah xanaa kon dafa possible kon mooy loolu jawaaz waaw amaana kon tere gam ko tere woon du tahrim loolu taxul mu sol ko waaye ca lay xame ne ah tahrim la kon ba léegi de mu daw waaw ah. ah. waaw ah kon bu dee ñi eh, léegi fawaatim yooyu muy wax hmm moom Seydina Ali am na riwaay boo xam ne dane man maa dem hein daal koy xam nga fii dane bayna nisaa yi imaamal Buxaari li xadiis imaamal Buxaari la rahmatullah alayhi mais moom it alhamdulilah soloo na ci yeneen riwaay boo xam ne dane Seydina Ali dane fa shaqaqtuha baynal fawaatimi ma séddale ko fawaatimi sama Faatima yi ma yor léegi Faatima yooyu ñoo ñan mooy bi ci njëkk moom badaaxatan lay ñëw cim xel moom waaw mooy Faatimatu bintu rasulillah sayyidatu nisaa'il alamin sangu akbar bid'atun bid'atu rasulillah mu ngi inna Faatimatu bid'atun minni yuribuha ma yuribuni ma yuribuha li koy neqari moo may naqari te li ko neex moo may neex kon mooy ku njëkk gi sayyidatu Faatima léegi keneen ki mooy yaayam ndax sayyidatu ah, ah, sayyidina Ali yaayam Fatima la tudd soxnaam Fatima la tudd en tout cas kenn ci soxnaam bi gën a biñ gën a xam muy sayyidatu Fatima sinon sayyidina Ali takkoon nañu bari mais sayyidina Ali dafa bari ay dooma ah. laa <laughs> ilaha illallah xam nga am na doom jum tudde Seydina Abu Bakar am na doom jum tudde Seydina Omar radiyallahu anhu ñooñu ñëpp ay doom lañ Omar ibn Ali ibn Abi Talib Abu Bakr ibn Ali ibn Abi Talib ñooñu ñëpp am na doom yu mel noonu ah mais ay doom dañu bari woon ah c'est pas Seydina al Hasan Seydina al Husayn Seydina Muhsin Seydina Ummu Kalthum ñooñu mooy ñi sayyidatu nii mu am ak sayyidatu Fatima ñeent ñooñu ah Seydina al Hasan ah rayhanatu rasulillah inna ibni hadha sayyid Allah sama doom ji sanga ngoo sanga la non waa non non non Seydina al Husayn Allah ñoom ñaar sangu shababu ahlil janna ñooy sangu jënu aljana ak Seydina al Muhsin moom dafa teel a génn àddina ak kan Seydina Ummu Kalsum mi nekkoon soxnaay Seydina Omar gis nañ keroog bi ñu gis ci wàllu jullee néew yi kene moom keroog bi ñu koy jullee fekk ñoom Seydina Abu Qatada Seydina Abu Hurayra Seydina Ibn Abbas ñoom ñépp ne fa ñu ñëw di ko jullee ak Seydina Ibn Omar mi nga xam ne yaay la ci moom ndax Seydina Omar mooy moo ko doon denc ah bi mu faatoo mook doomam ji Zayd ñoom ñaar doomu Zayd ibn Umar ibn al bi mu génnee àddina moo soxnaay Seydina Umar bi Sayyidatu Umm Kalthum bint Ali ibn Abi Talib ak Sayyidatu Fatima radiyallahu anha bi ñu génnee àddina gis ni keroog rek ñu doon wax ñoom bi ñu leen di jullee dañoo teg doom ju góor ji ci kanam teg ko moom ca gannaaw mu féete xibla ba waaw ñooñu kooku ñooñu par exemple ñooñu ñooy doom yi mu am ak Sayyidatu Fatima mais sinon am na keneen ki gën a siiw à part ñii mooy Seydina Muhammad ibn al-Hanafiya yaayam moo doon ni doon al-Hanafiya ndax ci waa Banu Hanifa la bokk te waa Yaman looloo tax ñu naan ko Muhammad ibn al-Hanafiya mooy Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anil jami' Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kon euh, euh, mooy kon Faati Seydina Ali soxnaam sayyidatu Fatima radiyallahu anha ak yaayam waaw Fawatim yi mu wax nee na ma dem séddale sama Fawatim yi mooy sama jigéen ñi tekkiwul na daa amoon jabar yu bari de moo tax nisaa yi yooyu buñ ko waxee du rek dafay tekki ne man samay soxna laay wax déedéet man na nekk samay doom sama ñoo xam ne maa leen yor ay jigéen ñoo xam ne man maa leen yor waaw sama yaayam ñoo ñëpp man nga leen boole ci loolu ku njëkk gi kon mooy sayyidatu Fatima bintu rasulillah alayhima afdalu salaatu wassalaam ak yaay ji yaayu sayyidina Ali ibn Abi Talib nan la tuddoon Fatima bintu Asad ibn Hashim waaw Fatimatu bint Asad ibn Hashim mooy moo doon waajur wu jigéen moo doon yaayu sayyidina Ali waaw sayyidina Ali zawjuhu ismuhu Fatima ummuhu ummuhu ismuha Fatima voilà radiyallahu ta'ala ak kan ndax ñooñu ñaar lañ def fawatim moom pluriel la boo xam ne du ñaar pluriel la waaw kon nag fan nga may trouver ñi ci des eh, mu am boroom xam-xam yi ku mel ni Abu Mansur al al al Azhuri mu ne ñetteel bi eh? mooy Fatimatu bintu Hamza ibn Abdul Muttalib sayyidat Fatima di doomi Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib di bàyyi te xam moom Seydina Ali ah di frère di petit frère baayam Seydina Hamza mel na biñ Fatima Uhud asadullahi wa asadu rasulihi Hamza ibn Abdul Muttalib <laughs> yow yow xanaa yow non boo ko non Seydina Hamza ko fàtte ku nekk moom boo mooy moom dañ lay descendre moom waaye. <laughs> waaye yow déet fàtte fat say naa Hamza non kooku non kooku moom c'est impossible moom nit xanaa naan ma fàtte naa Seydina Hamza mooy kanati la <laughs> laaw jàmbaaru Badr ak Uhud ka Wahshi faatoo alayhi salaam Seydina Hamza radiyallahu doomam ju tuddu Fatima bint Hamza Seydina Ali ya ko yoroon ñu ne waaw kay kooku mooy troisième bi kon Fawaatim yaa ngoog Fawaatim yaa ngoog loolu la Abu Mansur al-Azuri wax ne Fatima bintu Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu moom la doon wax moom mooy troisième mu Fatima yi bu ko defee Fawatim yaa ngi noonu mat nañu ku mel ni nag eh, eh, kële eh, al qaadi Iyaad al Maliki ku fi Maroc rahmatullahi alayhi mu ne amaana parce que riwaaya bi Eh, imaam at-Tahawi da koo solo ci càllaleem raawi bi ne benn bi ba mu ko ba mu ko séddalee Seydina Ali benn bi li Fatima bint Asad ibn Hashim mooy yaayam ummu Ali waximaaran beneen bi beneen beneen mooy mu def ko ay lu ñuy muure seen bopp yi mooy ay mu def ko comme li ñu naan ay kol voilà mu dagg ko ay kol benn bi mu jox ko Sayyidatu Fatima bint Asad di yaayam waximaaran beneen beneen xol beneen muuruwaay lu muy muure bopp bi li Fatima bint nabii sallallahu alayhi sallallahu alayhima wa sallam muy sayyidatu Fatima waximaaran li Fatima bint Hamza xayma benn mooy Fatima bint Hamza biñ la wax sànq ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala mu ne waximaaran li Fatima axara ah qad nasiituha raawi bi am na nag ñeent la woon beneen bi fawaatim yi du ñetti ñii rek de mais am na keneen mais Fatima boobu man dama koo fàtte quoi waaw dama koo fàtte waaw ah kan mooy raawi bi Abu Faaxita moo ko jële ci Hubayra ibnu Yarim fu Hubayra moomu nag moom moo ne man ah mu jële ko ci Seydina Ali moom moo ko nettali jële xadiis bi muy riwaaye bu imaam imaam al Bayhaqi eh, euh, imaam al Tahawi moom moo ko Fatima kii euh, euh, kii lu ma wax sànq moom moo ko soloo ci Seydina Ali moom moo ko jële ci Seydina Ali ibn Abi Hubayra ibn Yarim nee man maa ko jële Seydina Ali moo ma nettali bi may nettali nettali bi nee damaa bi ma jëmee damaa jël fa shaqaqtu minha arba'ata axmura damaa jël mbir yi xotti ko def ko ñetti sama yéréb suwaa boobu yonent ma ne saasaam joxoon na ma sol ko génn gis mu meq <laughs> ma def ko ñetti partie waaw mu ne benn partie bi ma jox ko sama yaay di Fatima bint Asad beneen bi ma jox ko sama soxna di Fatima bint nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa ximaaran li Fatima bint Hamza benn ma jox ko Fatima bint Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu ta'ala anhu wa arda anhuma Fatima bint Hamza radiyallahu anhuma mu ne beneen bi wa ximaaran li Fatimatun am na mu ne beneen bi ma jox ko Fatima mais wax na ma ko Seydina Ali mais nag man maa ko fàtte qad nasiituha man Hubayra maa fàtte li ma Seydina Ali wax imaam Qaadi Iyaad nag mu ne la allaha Fatima amaana Fatima imraatu Aqil ibn Abi Taalib wa hiya bint Shayba ibn Rabi'a wa qiila bint Utba ibn Rabi'a wa qiila bint al-Walid ibn Utba waaw mu ne <laughs> imaam al-Qaadi Iyaad ne amaana nag Fatima bii ñii muy wax nii hmm? amaana Fatima bii nii di di bi nga xam ne Hubayra nee na man dama koo fàtte quoi amaana muy Fatima di soxnaay Aqil ibn Abi Talib di frère Seyna Aqil grand frère Seyna Ali moo doon so moo doon moo def nañ tarjama parce que Seyna Aqil gisoon nañu nettaleen ba ñuy gis ca Abu Talib Makka. ba waa si ñëw di jéem a amadouwee yonent bi aleyhi salaatu di ko jéem a convaincre di jaay ci bàyyi xam bi di jaar ci bàyyi xam bi Abu Taalib ah di ko jéem a kii quoi ngir bon waaye lii muy woote na ko ba waay ah Abu Taalib saay waxal sa doomu mbokk bi waaye mu bali muy woote ah na bali muy woote waaye Abu Taalib mooy ba mu leen naan gis ngeen jant bi gis ngeen jant bee ne joxoñ leen jant bi. mooy hadis boobu Seydina Aqil nii tuddoon nañ ko foofu mais gisuñu ko woon bon on soxna kii mu ne imam al-Qadi Iyad mu amaana Seydina kii soxnaay kii la voilà soxnaay Aqil nii la di grand frère Seydina Ali bin Abi Talib mu ngi Fatima di doomi kan Utba ibn Rabi'a menn <laughs> Utba menn nañ faatoon Badar am ñu ne déet du Fatima bint Utba waaye Fatima bint kii la frère bi Shayba frère Utba mooy Shayba ibn Rabi'a mu ne amaana kon Utba Utba ibn Rabi'a Utba ibn Rabi'a voilà mooy ñoom mooy frère lañu woon <laughs> gisoon nañ leen de bokkoon nañ ca gaay ñu nërmeel biir ca Badar de waaw Shayba ak Utba ñoom ñee bokk qutila ak seen doom di alwalid am ñu ne du Fatima bi du du ñaari baay yi du ñoo ko jur mais seen doomu kenn ki di alwalid moo ko jur muy alwalid bin ibnu ba moo jur Fatima bi voilà en tout cas mooy kon gis nañ ne kon Seydina Omar <laughs> moom bosam moom parce que daa am lu xew ak mu digganteem ak yonent mi alayhi am fa mu ko waxoon ne lii ki koy sol mooy ko amul benn cër fa bi bi kon looloo tax mu def lool mu daw moom ñëw Seydina Ali nag moom xamu ci lool comme que dañ koo yónni moom mu jël sol <laughs> mu gis yonent bi alayhi salaatu salaam kii dafa jël jox ko soxnaa wala rek mu jaay ko waaw <laughs> en tout moom nettali mu mbiram léegi lii nii dañ ciy jàng ne kon yonent bi alayhi salaatu salaam tere kon ku sol ku sol soie ci góor ñi waaw loolu la tabu ñu yekk dafa dafa leeral hein hein le fait ne lii góor du ko sol góor du ko sol waaw le fait que mu ne Seydina Ali joxuma la ko ngir nga koy sol yow mu ñëw de euh, séddale ko ay soxna kon mooy jigéen a ko mën a sol moo tax soit dafa dafa xaraam nit jaay ko non nit la nit di ko sol góor waaye nag waaye xaraamul nit di ko di ko euh, jigéen sol ko waaw mooy dagan na ci moom eh. voilà léegi nag euh, léegi lan mooy lan mooy àtte bi léegi mooy kon àtte bi léegi boo ma nee waaw kay non laaj bi du loolu laaj bi mooy yow kon lan moo tax yonent ma la saa saam jël ko dañ naan la foog naa leer na ci riwaaya yi de yaakaar naa ne man boo ne woon sama kanam dama lay delloowaat laaj bi léegi lan mooy àtteem ah bu doon dama lay delloo laaj bi rek ana mooy àtteem yow pour yow mooy yonent male saa sam nangu na kado bi mais comme que dafa nekk loo xam ne du suwaa ci boppam moo xaram du suwaa ci boppam moo xaram ndax yi xaram dafa am loolu loo xam dafa xaram li ghayrihi am loo xam ne moom ci boppam moo xaram mbaam mbaam xuux su nañ ko keroog halin na yu yaqtari fasaadu man hi am la ak yu mel noonu bi ñuy wax waxoon nañu xaw mel ni mbaam ci boppam moo xaraama yor sàngara ci boppam moo xaraam waaw moo xaraam yooyu di ñëw di ko jaay di ci commerce mooy ci boppam loolu non seulement di ko moom sax dafa xaraam yorum médd moom lii nga naan yaa ko ci boppam moo xaraam yorum mbaam ñu naan moom lii mu naan man mana maay boroom baal ma fi baal ma fi yooyu avancal baal ma fi loolu ci boppam moo xaram kon loolu la kon loolu mooy mooy soit nag melul noonu soit dafa xaraam ci ñi nga xamante ne nii mooy ci ci góor ñi waaye xaraamul ci jigéen ñi comme lu yonent ma la saa saa wax dama la ko jox ngir nga jaay ko walla nga solal ko ba pare ci yeneen riwaay mu ne jox ko sa séddale ko sa mën na ko séddale ko sa jigéen ñi sa fawaaki mi jéggale leen séddale leen ko mais pas yow nga koy sol yow Seyna Ali du Seyna Omar it mu ne ko déet yónniwu ma la ko ngir nga sol ko de ngir nga jaay ko mën a bénéficier wu ca alal jang cay am walla nga jox ko kenn ci sa jigéen ñi looloo tax lool la lool la ah <laughs> moo tax Seydina Anas radiyallahu anhu dane man gis naa Ummu Kalsum bint Rasulullah waaw mu sol yére boo xam ne ab choix la te lool <laughs> mu ngi saxi imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi soloona ko imaamul Buxaari mu ne haddathana Abul Yamaani qaala akhbaranaa Shu'ayb mooy saxiifa bi Abul Yamaani qaala mu ne akhbaranaa xabaar lañu Shu'ayb Shu'ayb an Zuhri mu jële ci Muhammad ibn Muslim ibn Shihaab az-Zuhri Abu Bakr rahmatullah alayhi qaala mu ne axbarani Anas ibn Malik ki ma nettali xabaare ba man imaam az-Zuhri mooy Seydina Anas ibn Malik qaala annahu ra'a ala Ummi Kulthum alayha salaam binti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam burda hariirin siira ah mu ne man gis naa man man Seydina Anas maa gis siira maa gis yonent ma lay kii soxna doomu yonent ma lay sarsar di ummu kaltum alayhi salaam di doomu yonent bi alayhim asalaatu mu sol yére boo xam ne suwaala waaw kon kay mu ngi noonu leeru la leer na kon jigéen ñi ñoom mën nañu koo sol waaye góor lañu ko tere waaw góor lañu ko tere góor lañu ko tere <laughs> voilà Allah <clears throat> léegi kon mbir mi leer na am na la yeneen riwaay yu nekk ci sunan yi yoo xam ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ci boppam moo tere ne lii dafa xaraam ngir sama góoru xeet waaye dagan na ngir jigéen ñi voilà loolu moom <laughs> euh, kon mu ngi noonu kon mooy mbir mi yow bu ma la delloowee laaj bi loo may tontu ah ne nag naan ah kon mooy loolu mën naa nekk parce que comme que du mbir mi ci boppam moo xaraam utilisation bi kan moo ko utiliser rek la mook sàngaraayam di mook kii nu mu tudd raisin mook raisin wayam ci bunt bii xam nga raisin du raisin ci boppam moo xaram mais képp koo xam ne dangay jël raisin yi ngir soppi ko def ko sàngara kooku day xaram nga koy jaay yow bu dee da ngay jaay suwaa mu leer na ne góor gi waa ji dafa am génte mu ñëw naan waaye néew ñëw jaaykatu tissu bi naan ko man nag damaa bëgg sa suwaa bi laa bëgg daal laa bëgg suba sama xew mi daal wala gàmmu gi may waajal wala màggal gi ma war a dem laa bëgg daal nga utal ma ci mètre yoo xam ne dina dina ma jot yow amoo droit jaay donc ah non non non ko ko jaay parce que leer na kii boo koy jaay mu koy sol alors que loolu la ñu bu boobaa yow mooy da nga koo dimbali iaana da ngaa dimbali nit ñi ci maasiya waaw loolu la da dimbali nit ki ci maasiya ci mooy yàlla voilà. moo tax képp koo xamante ne boo ko jaayee sa kii raisin ji leer na da koy moom moom de toute façon loolu lañ ko xamee kii gis nga ab chevalier la ñuy wax gaa yooyu di mos beer yeeka di xool ndax way guubi neex naa naak wala wala euh, am na daal su koy waxe man fàkk naa tur bi waajooju nga koy jaay affaire yi te wala ki ñu koy jaay moom mbir yim foo koy kiiwa kee moo tax vendage mu leer na yow da ngeen koy witt fii fee lañ koy nalefee ci sa fee ci fee wet gee mu ngi ne usine bi koy nal wala fi ñu koy naleef di ko pressé ngir mu nekk sàngara mu nga ne bu dee lool du baax mais bu dee ne yow jus lañ ciy defar wala yooyu wala yooyu yëpp xamoo ci dara xamoo waa lu mu koy boobu mën nga ko mën nga cee liggéey voilà voilà mooy mu ngi mel ni rek waa xam ne tamit <laughs> moom xam nañu kàccoor teem waa ji ab pédophile la waaw wala waa ji ab sàkku moom moom moom moom moom moom yépp mooy di sëy góor ñi kooku boo amee jàmm jàmm bu rafet nii mu ñëw di ko jënd naan la sa ah saa yi doo ma jaay sa jàmm bi kooku doo ko jaay ah no ah non même bu dee c'est lui le plus offrant même bu dee moo joxe li ëpp kenn du ko jaay parce que i'ana ala al-ma'siya ngay def nga naan la ah non boo ko jaayee kii boo ko jaayee yii kii boo ko jaayee da koy sàkku da koy def comme que moo ko moom moom danaan waa baax na moo tax yooyu yooyu gudd la quoi mooy saddu zariya yooyu mooy ci saddu zariya xam nga jaay jaam xaraamul jaay jaay raisin xaraamul ja mooy yooyu dafa bari saddu zariya la bu man sama local bii may luye def ci way location kii benn waay jóge ne ñoo xam ne ñoom ay concert rek lañ leen xame waaw ne da koo bëgg a def euh, une salle boo xam ne fi lay jàngale une école de danse amoo droit di ko ja di ko luye yow amoo droit te pourtant luye salle dagan na waaye amoo droit di ko luye waa jooju sa baaful yi ngay luye amoo droit di ko luye koo xamante ne nii xew la am woolu musiciens yeeg gaa yooyu bëgg xumbal kooku amoo droit wala gars yi dañuy tànn biir wala dañuy ngumbe waaw ñu ñëw naan la àll dañuy bëggoon luye sa chaise yeeg yooyu yëpp xam nga luye chaise xaraamul mais day xaraam nga jox leen parce que boo leen ko luye yow da nga leen dimbali ci mooy yàlla loolu la mooy fii tool la mooy ne choix bi kenn du ne moom moo xaraam ci boppam yonent bi aleyhi salaatu salaam moo tax da ko jox Seydina Ali ba mu gisee wax na ko li tax mu jox ko nee na joxuma la ko ngir nga sol voilà mooy non Seydina euh, Omar Seydina Ali waa ci yeneen riwaay yi tamit nee na moo ko wax ne ma léegi seddale ko sa mbokk yi sa sa sa Fawaatimi mooy ñu jigéen ñi sa Faatima yi nga koy séddale mais pas yow koy utiliser kon kay loolu leer na xoolal Seydina Omar moom li ko dal kon affaire bi àtte bi loolu la mooy kon soit bi Ukaydir jox Yonent mi alayhi mooy waaw da ko nangu. am na wax naa am na ci riwaay yoo xam ne day Seydina euh, kii Ukaydir ba mu ko yónnee yonent bi alayhi salaatu salaam ah yonent bi ci la jox moom moo jël lenn li mu jox ko Seydina Omar kon dañ naan la mën na koo jël mais jox ko ngir mu sol ko mais da koy jox ngir mu jaay ko voilà mu jaay ko loolu képp la. Euh, léegi kon loolu leer na xoola li ma doon wax sànq Seydina Seydina Omar moom li ko dal radiyallahu bi mu defee lool après bon bi ko yonent ma lay saa saa waxee lool nag léegi xel mi dal <laughs> Seydina Omar nee na fa kasawtu fa fa qaala Omar bi mu waxee lool nee na mu jël affaire bi nag bi yonent ma lay saa saa ne ah, joxuma la ko ngir nga sol ko de dama la koo jox ngir suwaa nga jaay ko hein wala nga solal ko ay ji ay nit mooy jigéen ñi lay wax bii sûr léegi Seydina Omar daal daldi koy yónnee moo jël yére boobu moom moom yu moom joxu ko soxnaam yi benn frère bu nekkoon Makka la ko yónnee boo xam ne Makka la ne woon waaw mu yónnee ko benn frère ci riwaay imaam an-Nasaa'i bi dana axan axan lahu min ummi koo xam ne ñoo bokkoon yaay yaay lañ bokkoon mais bokkuñoon baay waaw xadiisu imaam al-Buxaari soloona na ko noonu boo demee ci imaamu Muwatta imaam Maalik yoonu de toute façon ci yoonu imaam Maalik lañ ko jële ñoom mu ne fa arsala bi ko yeneen ma lay saa saa waxee lool Seydina Omar mu jël yére bi fa arsala biha Umaru ila axin lahu min ahli Makka ah axan lahu bi makka mushrikan koo xam ne nag mushrik la woon waaw mu yónnee ko benn mbokkam bu nekk makka nekk mushrik moom mooy gëmuloon mu yónnee ko loolu am na ci yeneen riwaaya fa arsala biha ci riwaaya imaam eh, ibn ismail muhammad ibn ismail al buxaari soloo na ko feneen comme ci kitaabul buyu mu ne foofu seydna omar da ko yónnee benn frère min ahli makka qabla an yuslim laata muy laata muy tuub waaw léegi xam nga suwaa suwaa xaaral ba la xam nga suwaa yonent bi saa salaam am na taa da ko masoon na ko sol hein masoon na ko sol daf ko soloon après mu ne mu ne mu ne mu daal di koy mooy xabaa jooju nga xam ne ci ci kii la ci suwaa la après mu summi ko comme ni mu nee ci saxiix yi mu ne lii nii mu ne nahaani anhu jibril muy xadiis seydinaa jaabir ibn abdullah mu ne seydinaa jibril alayhi salaatu wassalaam moo ma ko tere moo ma ne lii nii ah lii boo demee ci kitaabu salaa ci euh, imaam al ko fekk ah mu ne leet seydinaa jibril moo ma ko moo ma ko tere moo ma tere ma sol lii kon nag après ci la mooy avant muy xaraam après mu xaraamee la ko wax saxaaba yépp waaw ne nag mooy yëgal ko saxaaba yi en tout cas ñoo fa ña ko teewe woon këne lii nii euh, dafa xaraama sol ci góor voilà léegi nag Seydina Omar nag euh, moom ba mu jëlee mbir mi da koo may benn frère boo xam ne mushrik la woon nga ne ah ah halil yéen masalaam halil kuffaaru muxaatabuuna bi furu' shari'ati am la ah baaxul la sol ci góor moom mu koy yónnee ab kiiwam ab frère boo xam ne mushrik la mais bu ko solee nag loolu du jàppale nit surtout rawatina yéefar ci lu bon lim ne dañ la kan moo la wax yónni ngir mu jaay ngir ngir mu sol ko ah mais c'est sûr du ngir mu sol ko wala sax boo nee ngir mu sol ko man nga ne man laa xalaaqalahu moo ko moom xam loolu yeneen ay saa saa boobu innamaa yalbasu li kii sol lii mooy koo xam ne amul cër fa yàlla amaana mu ne comme que sa waay mushrik la amul cër fa yàlla ah na téye mën naa ne mais kan moo la ne loolu loolu benn wax la mais loolu noonu kan moo la ne Seydina Omar sax da koo yónni ngir mu sol ko mukk ngir mu jaay ko dimbalee ko te dañ ciy gisee hadiya nit mën naa hadiya ab ki ab yéefér jox ko kado waaw mais loolu manoo ceeg mooy ne ooy loolu day wane ne ba parce que comme Hanafi bi lool day simple ci moom moom moom lii yëpp du ko ceeg danaan man comme que al kuffaaru laysu bi muxaatabina bi umu bi furu' sharia loolu mooy lan mooy mooy que lii nii mooy halil kuffaaru muxa masala usuliya la mooy est ce que yéeféer yi branche sharia bi dañ leen ciy toppe mooy bu bu bu alxuraan nee woor leen ñoom wooruñu est ce que dañuy am bàkkaar le fait wooruñu est dañ ci am bàkkaar waa walla déet julli leen julliwuñu julli di jot rek duñ julli est ce que dañ ci am bàkkaar walla waa jumhur dañ ne bien sûr bien sûr parce que ñoom ñoo tontul seen bopp bañ leen laajee. ne leen fii saqar moo yéen yéefér yi lan moo leen dugal safara su tàng gi da metti lu tax ngeen ne fi ñu ne lam naku minal musallin bokku ñoon ci jullikat yi doonuñu woon julli mooy seen première tontu walam naku nutamul miskin wa kunna nukadibu bi yawmid din wa kunna naxuudu ma'al xaa'idin hatta atana al yaqin kon ñoom ñoom bañ leen laajee lu leen dugal safara dañ ne ñun doon ñun julli kon kay bu doon ne ko teniruñ ko responsable ci la fait que julliwul koronte kon du tontu loolu moo tax loolu mooy li gën a dëgër xanafiya yi nag ñoom d'accord ñoon loolu dañ moo tax bu koor jotee xam nga parce que ki la ne waa jumhur ñu ne moom dañ koy tenir responsable bu boobaa yow jullit bi en tant que jullit amoo droit di servir lekk walla di jaay ñam ci weeru koor ay yéeféer yoo xam ne ñoom wooruñu parce yaa ngi leen di dimbali ñoo xam ne lii da na a waroon même buñ ko defee sans tout du leen du wér ci ñoom mais dafa waroon ñu def ko alors que bu dee xanafiya bi loolu garaaw am ah la non non non lii kenn du ko ci tenir compte moom kenn du ko ci tenir rigueur yéeféer bi li ñu koy mbugale yowmal xiyaam du lool de usulu sharia la mooy ñàkk gëmam yàlla moom foofu la problème am ne ak yonent bi saa satu salaam waa jumhuur ne loolu dëggal loolu ñun ñépp ci d'accord mais yii tamit dañ leen di atte di leen gën a mbugal le fait que ramadan yi passé yépp ngeen dund ko lan moo tax wooru ngeen woon parce que lu tax tamit waxtu julli ya doon romb julliwu ngeen te ñoom ñoo ko waxal seen bopp lan moo tax ngeen nekk safar ñu ne lam naku minal musallin bokkuñ ci ñuy julli moo tax loolu moo gën a dëgër léegi nag moo tax moom loolu amu ci problème moom bu dee moom danaan le fait que Seydina Omar yónni lii frère boo xam ne mushrik la bu ne woon Makka hein loolu moom danaan la mais grawul parce que de façon kenn teniru ko compte mooy moom moom ak kéefëram mooy problème am yeneen yi loolu loolu taxul ñuy wax waaw te moom mimma la xalaqa lahu voilà léegi nag hein kanta waa jumhur hein dañ naan ah déet lii tegtewul mukk ko ne laysu bi muxaatabiina bi shuru bi furu' sharia waaw eh, parce que kan moo leen ne Seydina Omar daf koo yónni ne leen léegi ne waa ji ay wusol ko déedéet mooy li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ko man looloo tax mu yónni ko même bu ko riwaay bi waxul lan mooy wane ne loolu waxu mooy boolewu ci moo boobu wala yëgal ko ne mbir mi man nga koo solal man nga koo jaay ci ci jëfandikoo ko wala nga solal ko say jigéen waaw waaw <laughs> te bu mu ko sol loolu la ah. léegi nag ah, xam nga Hanafiya bi mën na ne boo de toute façon yéen lii lii nii dafa desee dëgër parce que bu doon ne daganul mu sol ko du ko yónnee du ko jox kado waaw dañ naan la loolu nag loolu loolu loolu dëgërul parce que Seydina Ali yéen gii yonent bi alayhi salaatu salaam yéen seen wax ji dëgër parce que Seydina Ali yonent bi alayhi salaatu daf koo yónnee est-ce que le fait que mu yónnee ko day tekki ne da ko war a sol mu ngi nii ba mu gisee da ba mu gisee mu sol ko dafa mer kon loolu tekkiwul loolu li gën a dëgër mooy ne Seydina Omar radiyallahu anhu c'est pour rek dimbali ko amaana moo xamoon ne kooku ñàkk la voilà mushrik la nekk foofu ñàkk nekk ci ñàkk ni loo xam ne bu demee jaay ko dina ci am loo xam ne dina ci soqali loolu la kii ak yu mel noonu mais la musallim ñun d'accord ñu duñu ci li nga xam ne moom ngeen liggéey ma wax naan lii dànjowul fenn suñu qaida boobu te li gën a leer alquran moo ko leeral gaa yi maa salakakum fii saqar qaalu lam naku minal musallin ah bokk ñoon ci ñuy julli eh, yaakaar naa ne kon masala bi am na leneen lu ma bëggoon a wax mais dama ne woon naa ñëw ci naa Omar ba pare mais mu ngi mel ni lu may waaj a fàtte mu ngi sama xel mais xamatuma lan la wala ñu yem noonu rek parce que am na lu ma ci bëggoon a teg mais xamatuma lan la waaw xamatuma lan la voilà hmm. voilà mooy côté eh, eh, côté or bi nag yére boo xam ne dañ waa foofu laa bëggoon ñëw nga ne noo yow c'est que c'est heure yi ñu fi wax nii yépp c'est bien ah jazakallahu xayran <laughs> waaye yow en plus sari waaye imam ibn Sa'd ba danoon affaire bi dafa amaale woon or mais yow nag àtte boobu nag ñëwoo ci ah xaaral ma fàttal la ko mooy ñëwoo ci ah ma ne la wax nga dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg léegi kon ça reste kon <laughs> côté or bi euh, ñu ne la si si si c'est vrai <laughs> yow yow lakal jaza jazakallahu anna xayran yàlla la buur yàlla fay parce que wax nga wax nga dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg waaw jabdik waaw je compte dëgg si wax nga dëgg waaw ñu ne la euh, xoolal xaaral ma rappeler la benn riwaay boo xam ne sax moo gën a wér bi nga gisoon muy ne yonent bi aleyhi salaam Abu Ya'la dafa solo bi sanadin boo xam ne imaam al-Hafiz Ibn Hajar ci Fathul Bari nee na qawi bu dëgër la muy xadiisu Seydina Qays ibn Nu'man radiyallahu anhu mu ne annahu lamma qadima axraja qabaa'un qabaa'an min diibaaj mansuujan bi dahab mu ne Ukaydir bi mu ñëwee ci yonent bi alayhi salaam fekk mooy nettali boobu ba mu ñëwee fa saalaxahu nabi alayhi wa bi alayhi salaatu salaam daal di koy loolu moo doon riwaaye imaam imaam Ibn Ishaq dafa am ak mooy yëwénal ak moom am ak accord moom ci wàllu jizya après mu daal di koy bàyyi mu dem Ukaydir mu ne ci ba bale bi mu ñëwee talool gisoon nañ côté imaam Ibn Ishaq bi tamit mais moom dana woon loolu naa Xaalid moo ko nangu yóbbu ko wax nañ la nag loolu moo dëgërul Seydina Xaalid nangu ko Ukaydir moo ko may pour jeexal léegi yow ñëwal ci affaire or bi waaw parce que yow côté or bi rek ñu dese côté or bi moo ñu dese waaw côté or bi nag foofu noo koy lijjantee mooy <laughs> yow su waa ngay wax c'est bien mais ñun daal or bi ma ne la waaw kay baa ngi la doon wax ne la bàyyil sax ma tegal la ci loo xamante ne nii mooy gën a kii que ne mooy eh, eh, eh, luy gën a dëgëral que walla wax nga dëgg alhamdulilah kene si côté or bi si loolu loolu si loolu ci la de waaw dañ naan la wax nga dëgg de am na riwaaya bu ma la doon wax am na riwaaya bu ma la doon wax ne la pour luy gën dëgëral sax riwaaya imaam ibn Isaaq bi ma la waxoon bi nga xam ne si wax naa la ko que yonent ma lay saa saam dañ koo jox ab yére boo xam ne mamsuujan bi dahabi waaw boo xam ne dañ koo cuube dañ koo jaxase li nga xam ne mooy or waaw loolu gis nañ ko léegi nag wax ji moo doon aywa léegi nan ngay tontoo affaire bi ah nan ngay tontoo affaire bi këne yonent bi alayhi salaatu salaam dañ koo jox loo xam ne mansuujan bi dahabi léegi nag waxal loolu muy waxoon nañ la ko xadiis boo xam ne imaam ibn imaam ibn Hajar imaam Abu Ya'la moo ko solo mu ne sanadam qawiyya muy Qays ibn Nu'man mu ne yonent bi Ukaydir ci nettali Ukaydir bale ba mu ñëwee dafa génne axraja xaba benn yére boo xam ne min diibaaj mooy ci tissu kii euh, euh, soie bu diis boobu man suujan bi dahabi boo xam ne dañ koo dañ koo cuube dañ koo jaxase li nga xam ne mooy or mu ne mais riwaay boobu dane faraddahu nabi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaam delloo thumma innahu wajada fi nafsihi min raddi hadiyatihi fa raja'a bihi fa qaala lahu nabi sallallahu alayhi wa sallam idfa'u ila Umar waaw <laughs> nee na yonent bi alayhi salaam bi mu ko dellooy ne ne Ukaydir non man jëluma lii moom mu gis ne Ukaydir vexé wu na ci waa le fait mu joxe lii te yonent ma lay sarsam jëlu ko nee na yonent ma lay sarsam li mu gisee lool mu dellu mu mu ne yónnee ci moom ne ne ko kaay mu ñëwaat mu ne ko jëlal jëlal ah <laughs> mu ñëw ne ko jox ko sëy naa eh, mu ne ko indil indil indil mu jël mu ne ko ay léegi jox leen leen ko Omar <laughs> ah. <laughs> kon ah, kon loolu nga ne ma léegi lan mooy àtte dañ lool parce que yonent ma ne saar saam dafa xaraamaloon kuy utiliser ndawu or comme Xudayfa bi radiyallahu ta'ala an mu ne nahaana nabi annabiyu sallallahu alayhi wa ne daf ñoo xaraamal daf ñoo tere an nashraba ñuy naan fii aaniyati dhahabi wal fidda xadis boobu bi nii la koy indi ci bulughul maram muttafaqun alayhi la hmm? Seydina Xudayfa ibn al-Yaman wa an Xudayfa ibn al mooy bi mu nee fële rek ca Perse ya Dihqaan nettali ba mag Dihqaan ba mu ñëwee di ko utal jox ma dix naan ñëw indil ko ndax foo xam ne kaas boo xam ne ci or la mu jël ko rek sànni ko ko gaa yi jaaxle nii Dihqaan mooy chef chef de quartier ci Perse yi mu ne bu ngeen gisee ma def lii nekkul ne tey la dama ko waxoon bu yàgg ne ko lii yonent ma ne saasam dañu tere ñuy naan ci lii mu ñëw ma laaj ko ndox mu naan dama ko ciy defal di moo tax ma xaañ ko voilà <laughs> xaañ ko chef de quartier bi <laughs> mu ne nahaana tere nañu ah annabi yonent ma lay saasam an nashraba ñuy naan fi yaaniyati dhahabi ci ndabul xaalis non or wal fiddati ak xaalis wa an naqula fiha tere nañu tamit ñu ciy lekk wa an lubsil xariiri ak tere nañu tamit ñuy sol li nga xam ne mooy ah ah sol lii nag ci riwaay imaamal Buxaari yi la am benn ci riwaay imaamal Buxaari la am ne tere nañu tamit ñuy sol yére boo xam ne yéere suwaa wa diibaaj mooy bu diis bi ci suwaa yi wa an najlisa alayha ciy toog kon gis nañ ne yeneen timare saa saam da doon xaraamal lool kon mooy toog ci tamit dañuy nekk loo xam ne dañ koy xaraamal léegi kon wax gi mooy kon yére biñ ko yónnee biñ ko may mu amaale or nag man suujan bi dahabi ana nan ngay def ak moom ñu ne la non loolu mooy kado la boo xam ne dañ koo may wax naa la sànq que xam nga yor or du loolu la ñu kan moo xaraamal yor or ah déedéet or dañ koy jaay di ko kii di ci génne zakat ak lépp. mais sol ko bi bu loolu déggoo bi mu ne xam nga riwaaye bee bu am ko yàllaa bi nee na dana ne ko Ukaydir bi mu ko joxe dana ko jox ko Omar est-ce da ko jox Omar ngir sol ko xam nañ ne non parce que leeral na ko ci xadiis Seydina euh, Omar bi ci yeneen yi ah que ne la ko ngir nga sol ko waaye ngir nga solal ko te boobu nag moo doon xariir bi boobu boobu suwaa la woon loolu moo tax ma ne affaire bi day boo gisee mooy du benn yoon la xewoon waaw parce que yii day war ne yii nii lii la joxe lii diita saret yi day wér ah kon yi nekk suwaa la ne ko joxuma la ko ngir nga sol ko de waaye ngir nga jaay ko wala nga solal ko mais yi nekk or mën na koo yor jaay ko waaw na ko jaay kay comme nit di jaay or léegi duñ la ne eh, xam nga sol or dafa xaraam ci góor waaw jigéen ñi nag mën nañ koo sol comme niñ ko gise woon sànq bi mu ne ñaar yii nii ñaar yii nii dañ koo xaraamal su waa koor bi sama sama góori xeet dagan na sama jigéenu xeet ñi voilà kon loolu lañ lay wax ne la nag affaire bi loolu rek la waaw loolu kese la dañuy sol bi moom dañ koy xaraamal waaw kon mooy dàngu ko ngir di ko sol gis nañ ne soie bi moo or niroo rek yére or beeg yooyu neewul ne pour mu koy sol ah ah non ah, ah mukk mukk mukk mukk